an abdil wa an abdillahi bni amrin radiyallahu anhuma annahu qaala kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi safar fanazalna manzilan faminna man yuslihu khibaa'ahu wa minna man yantadil wa minna man huwa fi jashrihi iz naadaa munaadi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam as-salaata jaami'a fajama'naa ilaa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqaala innahu lam yakun nabiyyun qablii illaa kaana haqqan alayhi an yadulla ummatahu alaa xayri maa ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra maa ya'lamuhu lahum wa inna ummatakum haadihi ju'ila aafiyatuhaa fi awwalihaa wa sayusiibu aaxirahaa balaa'un wa umuurun tunkiruunahaa wa tajii'u fitnatun fayuraqqiqu ba'duhaa ba'dan wa tajii'u al-fitnatu fayaquulu al-mu'min haadihi muhlikatii thumma tankashif wa taji'u alfitnatu fa yaqulu almu'min haadihi haadihi faman ahabba an yuzahzaha ani nnaar wa yudxala aljannata falta'tihi maniyyatuhu wa huwa yu'minu billahi ta'ala wal yawmil aaxir walya'ti ila nnaasi allazii yuhibbu an yu'taa ilayhi wa man baaya'a imaaman fa ataahu safqata yadihi wa samarati qalbihi falyutih falyutih falyutihu in istata fa in jaa axaru yunazi'uhu fadribu unuqa al-axar rawaahu muslimun rahimahullahu ta'aala qawluhu yantadil ay yusaabiqu bir-ramyi bin-nabli wan-nishaab wal-jashar bi fathil jiimi wa shiinil mu'jamati wa birra wa hiya ad-dawaabbu allatii tar'aa wa tabiitu makaanahaa wa qawluhu yuraqqiqu ba'duhaa ba'dan ay yusayyiru ba'duhaa ba'dan yusayyiru ba'duhaa ba'dan raqiiqan ay xafiifan li'idami maa ba'dahu fa-thaanii yuraqqiqu al-awwal wa qiila ma'naahu yasuuqu ba'duhaa ba'dan yasuuqu ba'duhaa ba'dan bi tahsiinihaa wa taswiinihaa wa qiila yushbihu ba'duhaa ba'dan kon al imaamu an-Nawawi Allahu akbar <laughs> maa shaa Allah laa ilaaha illa Allah laa ilaaha illa Allah wa laa hawla wa laa quwwata illaa billah ginnaaw biñ gisee kon bi suñu bunt bi ñoo xam ne ci lañu nekk ah. ci suñu jotaay bii ñu génn muy ñu ngi chapitre quatre ñu ngi chapitre quatre-vingts muy ñu gisoon muy baabu wujubi ta'ati wulatil amr buntu waru topp ñi nga xam ne ñoo ñu jiite fi ghayri ma'siya wa tahrimi ta'atin fi ma'siyah eh, waru topp ñi nga xam ne ñoo jiite ci loo xamante ne nii du mooy yàlla waaye waru mooy leen nag bu dee ne eh, mooy yàlla la waaw waaw akbar kon loolu lu ama am solo la waaw loolu ci jotaay bi ñu génn xadis bi ñu gisoon biñ mujj woon gis moo doon xadis six cent soixante-huit mu ne woon waan abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alayka as-sam'a wat-taa'a fi 'usrika wa yusrika walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a gis xadis bi nga xam ne moom la al imaam indi mooy xadis bu gudd te am solo mooy xadis numéro six cent soixante-huit juróom benn téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett mu ne waan Abdullah ibn Amr mu ne xadis bii mu koy jële ci Abdallah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma annahu qaa mu ne kunna dañoo nekkoon dañoo nekkoon ma'a rasulillah ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa ci benn tukki fii safar ci tukki lañ newoon ak yonent bi alayhi salatu wassalam fa nazalna manzilan ñu def benn alt mooy ñu wàcc fenn benn daluwaay mu ne sa fa minna am na ci ñun saxaaba yi àndoon ak moom radiyallahu te abdallah ci la woon ibn amr radiyallahu man yuslihu xibaa ñenn ñi ñu ngi doon yëwénal di waajal di defar seen tànt xibaa mooy tànt waaw bi nga xam ne ngir dañoo wàcc di def war faa dallu ñuy samp tànt yi ñii di defar seen am ñuy defar seen tànt wa minna man yantadil am na ci ñun ñoo xamante ne ñi ñoom yantadil waalan mooy yantadil al imam an-Nawawi rahimahullah ci suuf mu ne qawluhu yantadil waaw ay yusaabiqu bir-ramyi bin-nabli wan-nishaab mu ne loolu mooy ñenn ci ñun ñu ngi doon entraîné wu di entraîné wu sànni lance sànni yi nga xam ne dañ koy soxla ci xare waaw mooy tir voilà ñu ngi entraîné wu ah, oh, oh, oh, tir di tirer ay lance waaw ak ay flèche di essayer di di entraîné ngir bu ñu dajeek noon bi mu gën a mën a seen cible yi ñu koy gën a mën a dal waaw Allahu akbar mu ne lool la waaw di nab li ci flèche yi wan nushab jël euh, xëy yooyu di ci entraîné wu li nga xam ne mooy tir Allahu akbar Allah <laughs> waaw an-nushab loolu mooy an-nushab waaw léegi kon gis nga ku nekk li muy def gis nga kon ku nekk li muy def waaw ku nekk li muy def mu ne wa minna am na ci ñun man huwa fii jasharih koo xam ne wala ñoo xam ne ñu nga mu nga ca jashari lan mooy jashar al imam rahimahullah mu ne ca suuf wal jashar bi fathil jim wa shid ja sha waaw jiim bi da nga koy fata maska kaw shiin bi na ko noon jasha al mu'jama bi nga xam ne daa am ñetti tomb wa bir ra jashar jeexe ra waaw day bañ de jaawal ko zaay bi bil jashaz non jashar mu ne wa hiya dawaabu allati tar'a wa tabitu makanaha mooy yi dukkat waaw géléem yi wala yooyu di dukkat nga xam ne ñoom taraa dañ leen di sàmm wa tabiitu te muy fanaan makaanaha fa bërëbam waaw mooy ñoom dañ leen di sàmm di leen fa ñu leen di sàmm foofee lañ leen di eh, eh, teg fa la ñuy fanaan waaw loolee nag lay wax mais am na ñoo xam ne mais fii comme que ci dañoo wàcc euh, ab ab ab ab ab alt foo xam ne dañ fa wàcc dañuy nekk ci tukki ci yoon bi ñu def benn escale ça ne veut pas dire kon gëléem yooyu noonu euh, ñooñu di toppatoo ak ak fas yooyu ñoom après foofu la ñuy fanaan non dañuy dem waaw mooy am na ñoo xam ne ñu ngi toppatoo seeni gëléem ak seeni fas seeni lay dukkat lañ nga xam ne moom lañ fi indaale waaw ñu ngi koy toppatoo loolu la naan wa minna man huwa fi jasari mu ngi ci gëléemam yaag fasam yaag di leen toppatoo biñ ñëwee noonu rek iz ci noonu rek daal ci la wootee waaw muy is al fujahiya waaw yoo xam ne xaare wuñu ko wax ñu jekk rek mu woote munaadi rasulillah wootekat yonent bi alayhi salatu wassalam daal di woote léegi nag mu woote munaadi rasulillah wootekat yonent bi alayhi salatu wassalam lan la woote ne as-salatu jami'a dañuy wax as-salatu jami'atun di wax as-salata jami'a ñaar it mën naa nekk waaw léegi mu ne as-salaatu mooy as-salaatu julli jaami'a mooy ñëw leen ngeen dajaloo ñu julli waaw ñëw leen ci julli gi ah dajaloo leen mooy xayya ñëw leen ah tu dikkal leen julli ci i aywa léegi tul as-salaa dikkal leen julli ji wala asalaatu jaamia julli ci boppam muy loo xam ne wax ju ñu tàmbali la moom day dajale mooy ñëw leen ñu julli waaw dajaloo leen yonent bi saa salaam nee na ngeen dajaloo ñu julli waaw léegi mooy kon as-salaatu jaami'a fajtama'na ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ci kaase ñu la nga newoon nga ci yonent bi ci yàlla sallallahu alayhi wa ñu dajaloo fa ñun ñépp fa qaala mu ne mooy bi ñu jullee ba pare bien sûr innahu dëgg-dëgg de ah ashan li <laughs> shan lam yakun nekkul nabiyun benn yonent qabli bu ma jiitu illaa lu dul kaana dafa nekk xaqan alayhi mu loo xam ne dafa nekk lu war ci moom an yadulla muy tegtal ummatahu xeetam ba ko yàlla yónni ala xayri ci li gën maa ya'lamuhu la mu xam ngir ñoom waaw loolu moom farata la ci yonent mu xamal ña ko yàlla yónni li gën li mu li ko yàlla xamal ngir mu xamal leen ko waaw Allahu akbar waaw lépp loo xam ne yiw la gum leen mën a xëccal xamal leen ko ñu ne loolu dafa war mu wax leen ko surtout yi nga xam ne manula ñàkk ngir li muy wax ci kanam mu mucc ci safara te duggu àjjana loolu moom mooy xamal leen loolee dafa war yonent bu nekk farata la ci moom la ko yàlla teg xaqan waaw waaye wayundirohum waaw loolu mooy côté bu baax bi mu tegtal xeetam lu baax la nga xam ne moom la xam ngir ñoom ngir lu leen di muccal lii tax ñu am ajjana am gërëmu yàlla wayundirohum waaye dafa war ci yonent boobee mu dal di leen xupp mettre leen en garde sharra li nga xam ne mooy lu bon maa ya'lamuhu li nga xam ne xam na ko la lahum ñeel leen te mu xam ne lii képp ku ko ku ci nekk boo deewee sawara nga jëm loolu dafa war yonent boobee mu xamal ko xeetam waaw lépp loo xam ne lu yiis la lu bon la da leen koy xamal ngir mettre leen en garde waaw artu leen ñu moytu waaw léegi lii la yonent bay saa ubbee li nga xamante ne nii mooy discours bi pour wan leen lii mu leen di wax yu amul benn yonent bu fu masa lu dul lii la masa nekk ci te dafa waroon mu nekk loolu sax mooy mission mu ne wax inna ummatakum te seen gis nga seen xeet bii waaw muy ummatul islam hadihi bii ju'ila afiyatuha fi awwaliha yàlla daa def afiyam waaw akbar ak muccam li gën a sell ci xeet wi gin cee mucc la gin cee euh, ak jaa gin cee mën a mucc ci trouble yi ñëw te yàlla tawféexal ko yombal ko defal ko mu koy jaamu te yàlla kese tax ak lu baax yooyu yëpp ñu ngi xuus di ci nekk loolu yàlla da leen ko da koo defal seen xeet bi fii awwaliha ci njàlbéen bi foofu la gën a bari loolu mooy est-ce saa saa am day wax ne amul feneen ci ci ci ñu ñoo am na mais dafaa bareetul sullatun min al awwalin wa qalilun min al axirin loolu la alquran dox foofu sullatun min al awwalin gis nga ñu baax ni dañoo bari ci ñu njëkk ñi waaye wa qalilun ñu néew lañu ci ñu mujj ñi loolu la afiyatuha jooy la des nañu afiyatuha wallahi waaw <laughs> jooy la afiyatuha fi awwaliha waaw ak la ca baax la ca gën ñi ca gën a mucc nekk ci aafiya jaamu yàlla tey tey te yàlla kese tax di yi yàlla tere te yàlla kese tax mu yomb lool borom bi yombal leen ko fi lépp lool ñor leen borom bi da koo def ci fu njëkk si ci njaal beenu seen xeet bi mu ne waaye wasa yu siibu te xilsif naa laal te mos dal axiraha ñi nga xam ne ñooy xeet bi ñi mujj ci ñoom balaa ay ay nattu wa umuurun ak ay mbir yu bay yoo xam ne tunkiruunaha waaw yéen di ngeen ko bañ di ngeen xam ne lii moom ak ña am xam-xam te nekk ci njub dinañ xam ne lii moom ñaaw na te sariya am bu waaw waaw li ngeen gis loolu moom dina am waaw akbar léegi nag mbir yooyu nga xam ne da ngeen koo ñaawlu muy lu ñaaw lu sharia bañ ngeen koy gis muy xew waaye nattu yi tamit di dal épreuve yi waaw di dal dina laal ñu mujj ñi ul fitnatu ci kaw noonu nag mu ne wa wa taji'u fitan yuraqiqu ba'daha ba'dan mu ne gis nga fitna yi muy épreuve yi day dal di ñëw yu bari yuraqiqu ba'daha ba'dan non seulement fitna yi dañoo ngand te ñàng te graw ba di mujjee ñëw moom bu ñëwee après yow bi bi jàlloon da di mujj sax ne bon boobu ndeke grawul woon par rapport ak bii non par rapport ak bii moom daanaka kon ñun liñ jotoon démb ah, ci fitna loolu nekk xéewal la woon waa laa ilaha illa allah moo na al imam an-Nawawi waaye yu raqiqu mooy lan al imam an-Nawawi ci suuf mu ne mu ne wa qawluhu yuraqiqu ba'duha ba'da mu ne wax yonent bi alei saatu salaam ne yuraqiqu ba'daha ba'da ay ah mu ne yu yusayyiru ba'daha ba'da yenn yi dañuy def yeneen yi que ne ndekete yeneen yi woyof la woon quoi non ndekete yoo li ñu daloon li ñu daloon démb ba barki démb bu ñu koy jooytu jàppale tay ñu diyee ay way jële waaye tay ñu diyee waay ndekete yoo loolee lu ndaw la allahu akbar waaw da koy mujj def ko loo xam ne raqiqan lu lu woyof ay xafiifan lu woyof li izami ma ba'da ndax màggaayu riyaawu pataawaayu bi nga xam ne mooy yi mujjee ñëw waaw fa waaw fa saani ñaareelu fitna bi agsi yu raqiqul awal rek tellement dafa garaw ba yow bi mujj da ngay bi bi njëkkoon a ñëw da ngay jàpp ne moo boobu moom ndekete doonu loon dara mu ne wa qiila boroom xam-xam yi wax nañ ba léegi maanaaw maanaawam yusawwiqu ba'daha ila ba'din bi tahsiniha Allahu akbar ah am ñu ne yasuuqu waaw yasuuqu ah ba'daha ba'dan bi tahsiniha wa taswiliha mooy yenn yi en fait dañuy mujj def yeneen yi mel ni euh, di ko wommat jëme ko ci loo xam ne da jàpp ne moo kon bu njëkk ba ndekete garaawul woon noonu sax di tax fii ni xam ah mel ni bi mu ñëwee ñëw tellement dafa garaaw ba yéen da ngeen di mébét waaye cee ñoo ne woon ci bee rafetalu ko waaye wa tas wii li xam mel ni da ko woyofal <laughs> waaw mel ni sawaay bële daa mujj woyof bi jiitu woon daa mujj woyof wa taswiliha daa mujj woyof allahu akbar allahu akbar <laughs> waqiila mu ne borom wax am na ci moo yushbihu ba'daha ba'da waaw kene yenn yi dañuy niroog yeneen yi waaw mooy yenn yi dañuy niroo ak yeneen yi waaye li gën a dëgër mooy yu njëkk yi waaw mooy ne bu ñëw bu mujjee ñëw en fait day fàttaloo nit ñi bële day day tax sax ñëli jàpp ne non bee ndeke ñun ci xéewal lañ ne woon non fitna bee metti woon nañ waaye yé non comparé ak bii moom ñun ci xéewal lañ ne woon waa loolu euh, mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër ci affaire ci wax yi allahu akbar allahu akbar waaw waaw am na nag ñu ne yu la waaw shawq maanaam yu shawwiqu ba'daha ila ba'd bi tahsinha mooy yu shawwiqu au lieu de yu shawwiqu ah yasuuq bokk ah mooy waqiila maanaaw yasuuqu xam nga boobu man version ma yor ci këyit loolu am na nag yu ne yu shawwiqu yu shawwiqu mooy loo xam ne lay shawq dalay lay defal nga xemmeem bi nga xam ne moo njëkkoon ndax da koy mel daa rafetal fitna bi jàlloon ba pare di ko woyofal mel ni moo gën a woyof bii ñëw waaw mooy bu ñëw rek dina metti bi ci tegu waaw léegi nag loolu moom am na ci eh, yi mayor yor électronique yëpp yoolu la ñu def wallahu taala alam ne yu shawwiqu waaw léegi al imaamu an-Nawawi kon ñu àggale ci hadis bi fi nga xam ne foofu la kon kon wa taji u dina dikk ay fitna yu raqiqu di woyofal ba'daha bi jiitu di di bi mujj ñëw ba'dan bi leneen li di di woyofal mel daa woyofal bi jiitu tellement dañ naan bii wa gën tar mu ne wa ul fitnatu dina fitna bi dina ñëw fa yaqulu mu'min way ngëm yàlla bi naan hadihi muhlikati la ilaa bii de moo may alak bii non bii moom moo may alak bii mooy sama alkande boom ci bii la newoon summa tankashif waaye borom bi daal di koy wuññe waaw fitna ba dem wa fitna beneen ñëwati fa yaqulu moo waxati al mu'minu way ngëm yàlla ji hadihi hadihi ay way jële bii bii bii mooy bii moom wop pop bii wa gën a garaaw bii moom moom du ci mucc moom non non non non non non fini man kay yàqu naa waaw bii moo gën a màgg ci fitna yi ma sa jaar yëpp haadihi haadihi léegi nag yeneen tubaab yi saa ne nag fa man ahabba képp koo xam ne nag bëgg na an yuzahzaha anin naar ñu soril ko safara wa yudxalal janna ñu dugal ko ajjana fal tatihi maniyatu na ko dee di fekk mooy ak deewam appam di ko yàlla defal faatoom gi nga xam ne du jaas mu ku nekk nag ci mos waaw. na fekk fiatoom googu bu koy fekk wa huwa fekk moom xaalam ak état wam mooy yu'minu mu ngay gëm billaahi ci yàlla wal yawmil aaxir ak bés bu mujj ba te nag na ko fekk lii tamit wal ya'ti ila naasi te nay dikkeel nit ñi di doxaleeg nit ñi alladi la nga xam ne yuhibbu moom la bëgg an yu'ta ilayhi ñuy doxaleeg moom noonu di ko dikkee waaw la nga bëggal sa bopp rek yow del doxaleeg nit ñi noonee waaw mu ne waman bàyya imaama képp nag koo xamante ne dafa jaayante ah akub imam akub jiit boo xam ne mooy xalifa jullit ñi nga ñëw jaayanteeg moom waaw fa ataahu safqata yadi nga jox ko mooy sa loxo ndax loolu safqata yadi koy mooy comme ci njaay xam nga nit ki buy jaay mooy da jël sa loxo dóor ko ci loxo keneen bi mooy loolu moo doon cosaan bi waaw darabal yadu ala al noonu lañ doon def bu ñu bu ñu bu ñu bu doon conclure am njaay waaw bu ko defee après ñu ci noonu mooy mbir mi fasu na ku nekk jël li nga yor mu ne loolu comme koy jaayante ndax jaayante en général nit ñi bu ñu doon jaayante dañuy euh, nuyoo ak seen loxo jox ki nga xam ne jaayante ki nga xam ne moom la ñuy jaayanteel waaw. waaye eh, ci suuratul Fath ah innal ladina yubaayi'unaka innamaa yubaayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim yeneen bay saa saam lañ doon mu ne ci euh, mooy ci Hudaybiya ah, bay'atu ridwaan keroog bi ñuy jaayante suñu borom ne innal ladina yubaayi'unaka ñi nga xam ne ñu ngi jaayante ak yow de innamaa li am ba des dëgg dëgg yubaayi'una Allah yàlla la ñuy jaayanteel. yadullahi bañ la joxee ku nekk ci ñoom seen loxo di jaayanteeg yow ci suufu garab ga waaw taxta shajara waaw ba ñuy jaayanteeg yow jox la seen loxo yadullahi loxo yàlla moo nekk fawqa aydihim seen kaw loxo waaw noonu lañ doon jaayantee mais waxoon nañ la bind am na moo tax euh, ibnu umar radiallahu anhu anhuma comme niñ gise woon niñ doon bind ay kii bu ñu faloon xalifa moom nag da doon suspendre ak kii moom fekk bu xëccoo yi amee mbiri leerul da doon taxaw di xaarandi waaw di xaar lu leer ba ñu gis ne kenn daal moom mbir yi ci moom la féete moom la nit ñi àndal mu daal di jaayante moom noonu la doon def gisoon nañ dafa bind waaw julli ci bismillahir rahmanir rahim san mbàkk yàlla julli ci yonente may sa sam ne lii ci sama ta lii mooy sama jaayante te sama wa inna baniya te samay doom ànd nañ ci lii loolu mooy bind tamit mën naa nekk mais ci cosaan mooy da ngay jox loxo ki nga xam ne moom ngay jaayanteel loolu la naan nag képp koo xam ne dafa jaayante am njiit mu jox ko safqata yadi mooy jël loxoom teg ko ci loxoom mooy di wane ne porté na allégeance ci moom jaayante na ak moom wa samarati qalbi ak li nga xamante ne mooy euh, euh, meññeefu xolam loolu waxinu euh, arab la buy wane mooy yow sa jaayante gi joxe woo làmmiñ génne xol déedéet joxe woo benn tànk dugal benn tànk rocc beneen tànk déedéet mooy ne danga ko koo def muxlisan koo xam ne yow da ngaa sellal sa jaayanteeg moom triché woo ci te defoo ci loo xam ne da nga naan oh, ma naa ko defal bi en attendant waaye bu dara leneen xewee ma daal di ciy rocceeku déedéet loolu lay wax waaw moom la naan nga jox ko samarati qalbi mooy nga fas li nga xool nga fas te dëggu waaw te am benn décision bu ferme ci jaayante gi nga jaay moom te dëggu ci mu ne fal yuti'hu képp ku def ak noonu am njiit fal yuti'hu na nga ko topp in istata'a fekk yaa ngi koy man ci li nga man mooy li mu doon wax ne li Seydina Abdallah ibn Umar doon wax naan moom la ñu doon saako waaw ci hadis bi ñu gis ci buntu bii ne yonent bi saa saa buñ jaayante woon ak moom ci dégg ak topp danaan ñu wax leen fii mastata'tum ci li ngeen na kon moo tax mu ne fii képp koo xam ne daal jaayante na ak imam na nekk ku sincère ci jaayanteel bi dëggu ci loolu na ko topp mu ngi man te du ko topp mooy bu dee lu ñaaw la lu mooy yàlla la doo ko topp waag loo xam tamit c'est impossible parce que bu la imaam bi digalee loo xam ne doomu aadama manu ko ci cosaan loolu manoo ko di topp boo taxawee fii imaam bi ne léegi njiit bi président wala xalifa bi damaa bëgg ban heure a jot ñu ne quinze heures mu ne damaa bëgg naa trente minutes ñu ngi ñun ñëm Ndakaaru mu ne daa trente minutes naa na ñépp nekk Kolda loolu daa mën a nekk ah nan la ñuy naawe loolu mënuñoo jël oto bu gaaw a gaaw a gaaw hélicoptère avion sax mënu ko mu wax ñu lool loolu mënuñu ko ci topp loolu moom taxul ñuy wax mais initiative mooy ci li nga xamante ne mooy fekk yaa ngi koy mat du loo xamante ne mooy yàlla la loolu lay wax initiative bi mais euh, loolu la euh, moom lay wax ni na ko topp initiative fekk mu koy mat fa in jaa léegi nag bu nit ñi jaayanteeg imam boobee njiit boobee. fa in jaa bu dikkee aaxaru beneen njiit yunazi'uhu di këccoog xalifa bu njëkk bi njiit bu njëkk bi nga xamante ne yéen moom ngeen tànn moom ngeen fal jaayanteeg moom kookee ñëw di këccoog moom fadribu na ngeen dóor waaw bu unuqa al aaxar na ngeen dóor doq keneen ki nga xam ne mooy keneen ci ñëw di ko xëccoog moom loolu mooy la mooy faat leen ko waaw dóor doq mooy lan mooy jël leen jaasi ngeen dóor ko ci doq bi loolu kay mooy ngeen faat ko <laughs> loolu lay tekki <laughs> kon eh, mu ne xadiis bi rawaahu soloo na ko eh, muslimun al imaamu muslim abul xuseyn rahmatullahi alayhi